a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu alal mab'uusi rahmatan lil aalamiin nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iina ammaa ba'du fa yaquulu al imaamu al hujjatu al alamu abu zakariyaa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 وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى innama dahaba bibnik fataxaakamaa ila daawuda alayhi salaatu wassalaam faqadaa bihi lilkubraa faxarajataa ala sulaymaana bni daawuda alayhima salaatu wassalaam faaxabarataa faqaal ituuni ituuni bisikkiini ashuqquhu baynahumaa faqaalat as-suura laa taf'al rahimakallah huwa ibnuhaa faqadaa bihi li-zuuraa muttafaqun alayhi qaala al-imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu chapitre bi 370 di baabul mansuuraat wal mula ñu nekkoon chapitre bi nga xam ne xadis euh, biñ mujj woon gis moo doon xadis mille huit cent vingt-six alhamdulillah mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ishtara rajulun min rajulin aqaara walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tagu muy mille huit cent vingt-sept mu ne wa anhu radiyallahu anhu mu ngi jële ci moom muy saxaaba bi nga xam ne moom la jële woon xadis bi ñu génn muy sayyidina mawlana abu hurayra al-hafiz al-yamani ad-dawsi radiyallahu anhu annahu kana moom sami'a rasulallahi dégg na dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu na eh, mu ne kaanat imra'ataani dafa amoon ñaari jigéen lii nag ci qisasu waa bani israil la alayhi salatu wassalam mooy ci seen nettali yi mu ne kaanat imra'ataani dafa amoon ñaari jigéen ma ma'ahuma ibnahuma ku nekk ci ñoom dafa amoon doom ay liir la ñoon ay bébé léegi nag am fuñ nekkoon du ñàkk ne ci biti dañoo génnoon ci àll bi ñu àndoon teg seen doom yi jekki rek jaa azi bu xaw ma ban inattention lañ am bañ a bàyyi xel am luñ doon def rek till bi daal di jóge nële waaw loolu luu bi daal di jóge ne fa dhahaba bi ibni ihdahuma jël benn ci liir yi rek këf ko yóbbu jël daw yóbbu ko moo leer ko nekk <laughs> léegi nag wa qalatil uxra non bi ibni mu jël doomu kenn fa qalat li sahibatiha benn jigéen bi ci ñoom ñaar ne innama dhahaba bi ibnik keneen ci yow sa doom la yóbbu yow sa doom la yóbbu la mu ne wa qaalatil keneen ki ne ko ah déet innama zahaba bi nit ne ko déet sa doom yow la yóbbu ah du sama doom de <laughs> léegi nag am nañ problème am nañ différent lu leen wutale fa tahaakama ila daawuda alayhi salatu wasalaam ñu ñëw jamonoy sayyidina daawuda la alayhi salatu wasalaam nabiyullah te moo doon xalifatullah bi ci kaw suuf ah alayhi salatu wasalaam ñu ñëw ci moom ngir mu àtte leen qada bi lil kubra bi mu leen dégloo ku nekk am ay murajjihat yoo xam ne bien sûr ci la euh, basewu wu euh, contrairement comme ni ñu koy gisee ñi naan bon parce daa daa ki ki mag daa nekk ki mag la la la la la la ne moom moom moom xale bi des nii liir bi mu dox ko ki nga xam ne mooy ki mag kook la àtte ne kook liir moom liiram liiru ku gën a tuuti liñ jël waaw wuteeg ñi naan boo loolu parce moom ci côté mageel gi rek la seet mageel ak gina a tuuti loolu du tegu ci àtte voilà loolu dinañ ci ñëw insha allah mu àtte ne doom jii fi des ki gën a mage ci ñoom ñaar moo ko moom léegi nag bi mu leen jugé ba pare ñu génn fa xarajataa ñoom ñaar ñu ngi génn nag <laughs> waaw léegi ci mag yor liir bi ala Sulaymaan bi ñu génnee ñu génn fekk Seydina Sulaymaan mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci biti quoi waaw nekkul woon fi baayam doon jugé ibni daawuda di doomi seydina daawud di nabiyullah moom tamit alayhim asalaatu wassalaam léegi fa axbarata ñaari jigéen ñi laaj daal di koy xabaare ne ko ah ñun de lii moo ñu jotale woon dugg nañ ci seydina daawud lii lañu àtteel seydina sulaymaan fa qaala mu ne xaar leen i tuuni bi sikkin ne ne woon foofu dem leen ngeen indil ma benn paaka ashuquhu baynahuma non liir bi laay jël dama koy dagg ci digg bi waaw ñaari paar laay def liir bi ñaari xaaj jox leen ku nekk yéen ñaar kenn ku nekk benn bi mu waxee lool fa qaalati sughra ki gën tuuti ki gën nekk ndaw ci ci jigéen ñooñu ñaari jigéen ñooñu ne ko laa tafal rahimakallah ne ko déet lool bu ko def yal na la yàlla yërëm maa lay ñaan lool bu ko def waaw huwa ibnuha kon moom moom mii ko téye kii nii moom mu ko àtteel kon moo ko moom fa qada mu daal di nekk ne hé kon mu daal di àtte àtte affaire bi ne bihi li sughra hé yow mii yor liir bi te sama baay ne woon yow yaa moom liir bi indil liir bi moomoo ko parce que boo ko moomoon yeneen riwaay dina leeral que ne ku mag ki dane waaw d'accord naa <laughs> nañ ko dagg ci ñaar nañ dagg liir bi ñaar <laughs> ku ndaw ki ne mukk yal na yal na la yàlla yërëm bu ko def mu xam ne kon kii mooy yaayam parce que kii bu doon yaayam du du nangu ñuy jël doomam di ko dagg di ko di di di buñ ko daggee mooy deen <laughs> kon kii xam na ne du mu mu àttee ne ay léegi ku ndaw ki moo moom moo moom doom ji mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi <laughs> al imaam al haafiz al Buxaari ak al imaam Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullah alayhi maa ñoo ko bokk solo waaw gis nga ay ay nettali yoo xam ne yu am solo la voilà ci wàllu justice nan lañ koy doxalee surtout moo tax kitaabul aqdiya hmm, euh, fa la ko ku mel ni imaam muslim foofu la ko indi voilà kitaabul aqdiya foofu la ko indi mooy téere bi nga xam ne mooy wax naka la ñuy juger voilà li jëm ci justice c'est pas n'importe qui da ngay ñëw non yii looyu fa la ko indi ndax am solo bu maam léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhima solo woon ko lu jiitu waaye seen taalibe ñoom ñaar mu imaamul Buxaari imaam Muslim seen taalibe bi di imaam at-Tirmidhi solo na ko ak al imaam an-Nasaa'i ak ki nga xamante ne waa ñoom ñoo ko solo ñooñu la al imaamu abu abu al Buxaari rahimahullah rahmatan waasi'a moo ko ci ñetti bërëb voilà bërëb bi nga xamante ne moom la ko njëkk ndi mooy kitaabu ahaadiisil anbiyaa'i salawaatullahi alayhim baabu qawlihi ta'aala wa wahabnaa li daawuuda sulaymaan mu ne haddasanaa abul yamaan mu ne nettali nañu abul yamaan di al-hakam ibnu naafi' abul yamaan al-bahraaniyu al-himsiyu mawlaa imra'atin min bahraa al-Bahraaniyu rahmatullah alayhi siiwoon ci Abul Yamaan al-Himsiyu rahmatullah alayhi gane àddina 138 génn àddina 221 rahmatullah alayhi qaala mu ne axbaranaa Shu'aybun mu nekk ñu nettali mooy Shu'ayb di Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashiyu al-Umawiyu mawla Abu Bishr al-Himsiyu rahmatullahi alayhi génn àddina 162 rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana abu zinaadi mooy càllale bu siiw ba bu doon imam malik bii mooy bu siiw bi malik an abi zinaad an al-a'raj kii mooy abu zinaadi di abdallah ibn zakwaan al-qurashi abu abdirrahman al-madani yu gane àddina 64 génn àddina sadran rahmatullah alayhi an Abdurrahman mooy moom lañ la wax sànq amil A'raj mooy nekk nii Abdurrahman la tuddoon ibnu Hurmuz ibnu Kaysan al-A'raj Abu Dawud ñii de mu ko Abu Hazim la ñuy ne Abu Muhammad rahmatullahi ala al-jami' génn àdduna la 117 annahu qadda mu ne an haddathahu moo nettali muy al-A'raj moo nettali Abu Zinad yi ne ko kii ne ko haddathu annahu kaana moom sami'a dégg na Abaa Hurayrata al-Haafidu al-Yamaaniyu al-Haafidu ad-Dawsiyu al-Yamaaniyu génn àddina l'an cinquante-neuf radiyallahu anhu annahu sami'a moom Seydina Abu Hurayra ne ko moom ne Abu Abd ne kii Abu kii al-A'raj ne ko moom dégg na sami'a Rasuulallahi dégg na dawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam yaqulu hadis bi nag daa am leneen lu mu doon après dooru ñëw ci lii mu ne masali wa masalu nnaas ka masali rajulin istawqada naara fa ja'ala al-faraash wa haadihi ad-dawaabu taqa'u fi nnaar voilà xam nga hadis bu mel noonu gisoon nañ ko mais loon hadisu ki nga xamante ne mooy eh, Seydina wa Mawlana Abu Hurayra waaw du hadisam la woon ah. mooy xadiisu Seydina Abu Muusa al moo ko solo woon mooy bi nga xamante ne eh, jano Seydina Jaabir Seydina Jaabir mooy baabul fil amri eh, bil muhaafazati ala sunnati wa aadaabiha voilà foofu la mooy noon xadiis eh, bi moo niroo woon ak lii boobu c'était Seydina wa Mawlaana Jaabir ibn abdillah muy chapitre seize ah mu ne woon foofu la ne woon moom masal yi mooy as-saamin an jaabir radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam masali wa masalukum ka masali rajulin awqada naaran faja'ala al-janaadib wal faraash yaqa'na fiihaa wa huwa yadhubbuhunna anhaa wa ana aakhidhun bi hujazikum 'ani an-naar wa antum tafallatuuna min yadi rawaahu muslim loolu hadith boobu moo niroog lii nii imaamul boobu al al al euh, Abu Hurayra njëkk ci hadith bii nii hmm? gisoon nañ ko foofu mu doon wax naan sama misaal ak yéen ak misaalu nit ñi mooy daa nekk loo xamante ne nit koo xamante ne dafa dafa taal ab taal léegi comme dafa guddi taal bi kii mooy gis nga insectes yi ñoom dañuy ñëw rek jóge nii comme que daa leer buñ xam ne lii da leen di alal. dañuy ñëw rek naan ci dawaj dawaj dawaj di dugg di faatu nag ku ci dugg doo génnaat <laughs> mu ne yéen sama misaal ak yéen noonu la mooy borom bi daf ma uh, wan muy safara si ngeen di dugg man ma leen di protéger ngeen bañ cee dugg waaye kenn du ma faale ñu bari <laughs> waaw kon nag loolu après nag après bi mu waxee lool mu ne waqaala mu teg ci beneen xadiis ah mu ne muy suñu bii kaanat imra'ataani ma'huma ibnaahuma jaa'a dhi'bu fa dhahaba bibni ihdaahuma fa qaala saahibatu innamaa dhahaba bi ibnik wa qaalat al-ukhraa innamaa dhahaba bi ibnik fatahaakamataa voilà fatahaakamataa ah ah ala Sulaymaan ilaa Daawuda faqadaa bihi lil-kubraa faxarajataa ilaa Sulaymaana ibn Daawuud fa axbarataahu faqaala tuuni bi sikkin ashuquhu baynahuma fa qalat as-sughra la taf'al yarhamuka Allah huwa ibnuha waaw fa qada bihi lis-sughra qala Abu Hurayra Abu Hurayra rek bi ba nettale xadis mu ne wallahi maa ngi wàcc yàlla inni in sami'tu bi sikkini la yawma id mu ne baatu sikkin keroog yeneen saasam bi wax xadis bii laay dóor a dégg baat boobu <laughs> waaw waaw baat boobu moom baat boobu moom man Abu Hurayra keroog laay dóor a dégg te Abu Hurayra bi muy ñëw ci Yonent saa salaam nekk na majeur bu yàgg nekkuloon ci gone yi l'an sept la ñëw ba pare yaman yi la arab pur mais nee na man moowu sikkiim keroog laa koy dóor a dégg wa ma kunna naqulu illa al mudya que ñun yaman doonu ñoon wax lu dul mudya mudya lañ doon wax waaw ndeke ñun mudya lañ doon wax mooy c'est la chose mooy paaka voilà mudal mudiya ak habasha yeeg yooyu eh? kon nag loolu la al imaamu hmm? la ko al imaamu al al al al al al Buxaari daal indee foofu waaw mooy ay ay ay synonymes nga gis moo yoo xamante ne yenn région yi ñoom duñu xam loolu quoi. te ay wolof lañu mais sauf que ñoom côté bañ dëkkee ñoom ñu bu ñuy wax kàddu boobu duñu ñu utiliser baat boobu mais am nañ seen baat bu ñu utiliser waaw fii mooy am na wolof yu bari par exemple boo leen nee téegal xamuñ luy téegal te am na woon dañuy dégg wolof dëgg paat dekkul suñu wolof yu ndakaaru yi ah mais xamuñu téegal parce que ñoom côté bi nekk duñu wax téegal may côté Ndar moom <laughs> boo fa demee moom ne téegal moom xam nañ luy téegal <laughs> mooy mooy mooy xarafal voilà <laughs> waaw waaw ak ay géej gi daa sàmbara géej gi daa mer géej gi daa nàngam ak nangam <laughs> loolu voilà kon al imaamu al xaafiz al bu al al al abu hurayra radiyallahu anhu nga daal imaamu muslim rahmatullah alayhi xadiis yi moom xam nga day dajale xadiis yi mais sauf que da koo indi bii nag da koo tas parce que la la li ñu ciy wax kitaabul aqdiya baabun bayaan ixtilaaf al mujtahidayn al mujtahidiin wala al mujtahidayn waaw mooy di wane wute gi nga xam ne moo possible ñaar ñi nga xamante ne nii ñu man a habilité am nañ habilitation ngir mën a génne at nekk mujtahid ci texte sharia yi ni nga xam ne noonu lañ mën a wutee nga gis ñaari boroom xam-xam benn qadiya taxaw benn mbir buñ ñu juger kii ñëw gise nii juger nii keneen ki ñëw juger neneen ci même affaire bi que loolu c'est pas que voilà day dingat wala nangam wala pourquoi xalaatewul ni man non parce que lui il n'est pas un un du ab koo xam ne suivisme lay def yàlla tere aveugle parce que ku yàlla def nga àgg darajatul ijtihad yow amatoo droit de suivre kenn. waaw ay di suivre kenn mukk même buñ la naan sax diw nga topp à vrai toppoo ko comme ñeneen ñi nga xam ne àgguñu foofu ah yow liñ koy toppee yépp mooy loo xam ne day ànd ak dalilam lu leer nañ waaw yow ala basira ngay doxe ci lu leer nañ clairvoyance waaw waaw te nag boroom xam-xam yi ngay gis ñu nekk ci ngir yi moo ñu mag ñi ñoom ñépp am na ci ñoom ñu bari ñoo xam ne àgg nañ jarat ijtihaad ah.

ku jàpp ne ñooñu rahmatullah alayhim noonu lañ koy suivre mooy ñun xamuñu li ñuy wax moo tax bien sûr même Abu Abdillah taalibe imam al-Qurtubi bi beneen al-Qurtubi bi bi def tafsir bi waaw ñaata yoon nga gis ay masala yoo xamante ne nii danaan suñu ngir lii lañu wax lii lañu wax lii lañu wax indi leen ngir yi ne wax bii mooy dëgg contrairement suñu ngir loolu mooy borom xam-xam yi ba ah, damaa joxe Maliki kese waaw ce ne sont pas des suivisme aveugles parce que ñoom dépassé nañu loolu quoi ku àgg foofu nag amoo droit yow mbir yi bu leeree sa kanam alxuraan bu leer sunna bu leer nga am les moyens amoo droit di suivre nit parce que mooy Demba wala mooy Samba wala mooy Nogoy wala mooy Astu wala mooy Ayman wala Aïcha déedéet di dalil ngay nit waaw kon loolu la quoi. moo tax imaam an-Nawawi tudde noon buntu bi ci Sahih imaam Muslim baabu bayaan ixtilaafil mujtahidiin di wane ne ñaari juge yu mat lañu doon wala ñaari boroom xam-xam yoo xamante ne am nañ capacité wu génne atte yi ci alquran ak sunna man na benn masala nga jox ko kii laaj ko mu tontu la lu wute keneen ci la tontu waaw loolu nag après foofu la ko indi mais après boo indi na ko ci yeneen buntu moom al muslim ibnul hajjaaji rahmatullahi alayhi indi na ko ci kitaabu al fadaa'il <coughs> mais sauf que foofu bi ci kaw euh, la la doon indi innama mathali wa mathal ummati côté boobu la indi quoi moom la indi foofee mais bu dee hadis bii nii nga xam ne moo ñu concerné kaanat imraataani ci kitaabul Euh, euh, aqdiya kese la ko indi moom al imaamu Abul Husayn rahmatullahi alayhi léegi ñu xool mu ne haddathani kan imaginer kan la war a wax kan moo war a <laughs> kan kan kan kan ci sëriñam yi rek koo xamante ne mooy tatoneel rek sa xel dem ci ne non imaam Muslim moom li gën a mooy ci diw la koy jële boo bu dee yàgg nga suivre affaire bi war ngaa xam kan la Zuhayr ibn Harb <laughs> ma ne haddathani nettali na man kese Zuhayr ibn Harb <laughs> Zuhayr ibn Harb <laughs> ay way nu Shaddad Abu Khaysama an-Nasa'i ah, moom Nasa'i la woon voilà al-Baghdadi rahmatullahi alayhi Ah, nekkoon ponkal moo xamante ne nii mu garaaw a garaaw la woon Abu Xaysama rien que nga dégg imam Muslim jële ci moom lépp mille hadith ça veut dire que waa jii nii yi kii moom kii moom kii moom wala imam An-Nasa'i xam nga kii Nasa'i la moom tamit Nasa'i imam An-Nasa'i mel ni ñuy gis ci sunan yi ah te ñu wax rank ne bokk na ci ñu ko solo te ñu wax la bokk na ci ñu ko soloo mu ne siqatul ma'mun mu ne kii Zuhayr ibn Harb <laughs> ku wóoru ku jarab ku jaraw wóoloo waaw digne de confiance <laughs> waaw waaw nga ne classe ñoom imam Ahmad la ñoom Yahya ibn Ma'in ci classe boobu la bokk Allahu akbar moo imam Ibn Hibban ne ne moom mii kaana mutqinan daabitan min aqraani ahmad wa yahya waaw ay kii moo manoon a takk te man a waa yow bu sell la doon takk ba pare maasu imam ahmad la ak yahya ibn ma'in rahmatullahi ala al jami' al imam az-zahabi ci as-siyar mu ne al-hafiz al-hujja ahadu a'lam al-hadith waaw mu ne moom mii Zuhayr ibn Harb mooy alxaafis xaafis bu mag ba xujja moom rek preuve la preuve la xam nga daa am nit ñoo xam ne boroom xam-xam yoon lañ dañ naan la xujja loolu nag du ñëpp lañ koy wax ah xujja fan xujja bu ku tëb ñu naan la xujja xujja mooy moom ci mooy en fait waa ji ci boppam preuve la quoi ci wàllu xadis boo fi ñëwee ko ñooñu nag ñu naan xujja ñooñu ay piliers lañ ci wàllu xam-xamu xadis ñoo xam ne mënoo tudd xam-xamu xadis ba pare te pare doo leen ci tuddaale la nekk. moom nii ci la mu ne alxaafizu xujja waaw moo tax bu ñu naan xujjatul islam ak yu mel noonu c'est pas n'importe c'est pas mes affaire de mu ne mooy alxaafizul xujja ahadul a'lam kenn ci montagne drapeau yu magu xam-xamul di hadis waaw beneen ci alkaash taarixul islam mu ne kaana min kibaari a'immatil athari bi Baghdad mu ne bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñi gën ci boroom xam-xamu hadith yi fi nga xam ne mooy Baghdad te Baghdad fa la imaam Ahmad ne woon moom ay maasam la quoi voilà <laughs> moo tax waa Irak waa Irak euh, attention de xam-xamu hadith moom boo ci génnee waa Irak moom bu yoboo nga xam ne xam-xamu hadith amatu <laughs> moom bu yoboo bu leer la léegi Irak Kufa non boo leen ci génnee moom mooy ay ay Baghdad ay Basra ay Kuufa non ñooñu ak demal ba Musra boo leen ci génnee mooy yow xam-xamu xadiis dee na moo tax waa waa Irak waa ahlul Iraq yi ma sha Allah waa ahlul Kuufa waa ahlul Basra ah Bagdad voilà attention voilà <laughs> kon Zuhayr ibn Harb waaw non ibn Harb kenn du mooma ah. <laughs> allahu akbar léegi <coughs> ah, Allah kon mu ne hadathani Zuhayr ibn Harb rahimahullah génn àddina gane cent soixante en fait magoon ñoom imaam ah moo mag bon ay maas la imaam Ahmad cent soixante-quatre moom cent soixante la voilà mooy ñeenti at la ko magee mais moom moom moo njëkk a génn àddina ndax deux cent trente-deux ci Abu Khaysama an al-Baghdadi rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathani Shababa mu ne ki ma Shababa di Shababa ibn Sawwar al-Fazari mawlahum Abu Amr al-Madaini Abu Amr al-Khurasani rahmatullahi moom vers les années cent trente la gane àddina génn àddina deux cent quatre rahmatullahi alayhi hmm? léegi mu ne haddathani mu ne nettali na man dong gis nga ñoom ñett ñëpp ku ci nekk imaam Muslim haddathani la Zuhayr ibn Harb haddathani Shababa haddathani ku ci nekk ba ngay jàng hadis bi yow kese la ko sëriñ jàngaloo mu kon Shababa mu ne haddathani Warqa mu ne ki ma nekk mooy Warqa di Warqa ibn Umar ibn Kulayb al-Yashkuriyu nii ne Shaybani la rahmatullah alayhi al-Khwarizmiyu rahmatullah alayhi ñii ne noo Marwazi la woon ñii ah, ne noo Kuufil asl la mooy Kuufa la cosaanoo woon rahmatullah alayhi wallahu taala alam ah, génn àddina vers les années cent soixante jëm cent soixante neuf soixante trois jëm soixante neuf wallahu ta'ala alam an abi zinadi gis nañ ko sànq anil a'raj gis nañ ko an abi hurayra radiyallahu anhu jami'an an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala baynama imra'atani ma'aha ma'ahuma ma'ahuma ibnahuma jaa'a dhi'bu alhamdulillah fa dhahaba bi ibni ihdahuma fa qala hadhihi li sahibatihima kenn ki nekk ci des eh, innama dhahaba bi ibnika anti ne ko yow mi till bi sa sa sa doom la yóbbu du pas liir yow sa doom la yóbbu fa qaala di lu xaakee dañ ko ne ah déedéet déedéet innama daba bi nit non sa doom la yóbbu fatahaakama ta riyaab bi ñoom fatahaakama lañ def euh, bu leer euh, sa euh, sax imaamul Buxaari imaam Muslim bi yëpp fatahaakama ta voilà ilaa Daawuda voilà parce tahaakama ay ñaari jigéen lañ taa bi daa waroon a ñëw waaw parce mooy huma bu ma nee huma zahaba mooy bu góor yi ñaar ñu góor duel huma zahaba ñoom ñaar dem nañ huma bu jigéen bi zahaba taa voilà te bii taxaakama la mooy mooy mooy mooy mooy verbe ah taxaakama kon bu dee huma taxaakama taa doon la ñooy sax yi mais riyaad yi ma gis sama bu kayit électronique bi yëpp fa taxaakamaa lañ def kon nag mu Ah, fatahakamata ila Daawud alayhi salaam fa qadaa bi lil kubra fa xarajata gis nga fa xarajata boobu moom wax nañ loolu tamit fa xarajata boobu boobu kii wa ala Sulaymaan ibn Daawud alayhima salaam fa axbarata fa qaala utuni bi sikkiin ashukku baynakumaa fa qaalat sughraa laa yarham laa yarhamuka Allah ba ngay taxaw yarhamuka Allah bu dee ko déedéet yal na la yàlla yërëm mais bu ñëw boo koy jàng par exemple fii doo continuer doo ne laa yarhamukallah ndax loolu day mel dafa ñaan ci kawam bu la yàlla yërëm non da laa déet bu ko def waaye yarhamukallah yal na la yàlla yërëm huwa ibnuha bàyyi naa ko moom mo moo ko jur kon fa qadaa bihi lis-sughraa wa qaala qaala qaala abu hurayrata wallahi in sami'tu bis-sikkiini qat illaa yawma id maa kunnaa naqulu illaa mudya kon mu ngi noonu nii la ko ash rahmatullah alayhima daal di solo léegi nag kon suñu hadis bi kon premièrement gis nañ ne kon benn daa bokk comme biñ jóge sorewuñ euh, bi nga xam ne Seydina Abu Hurayra ci loon wax ne yeneen saa saam ne daa am benn waay bu jënd ci beneen waay ab suuf après daal di moom ki ko jënd daal di trouver ci suuf si ba mu ko gatee genre ab ab ab ab ab xeetu ndaa boo xamante ne nii ah daa am or. day niroog bii après ñu dem daa daal di dem am ku leen àtte bii nag ñaari jigéen la boo xam nga boobu am nañu ne woon juge boobu Seydina Daawuud la woon alayhi sa wassalaam wax bu mu Munabbih moom la waxoon rahimahullah waxoon nañ ci bii nag lañ la doon wax ne bii moom daa leer na Seydina Daawuud la alayhi sa saam ñaari jigéen lañ ñoo xamante ne nii li leen wutale woon mooy ku nekk dañoo yoroon seeni liir génn dem ci àll bi lay niru far ñu xaw ma luñ doon liggéey duñ doon def jekki tili bi ñëw yóbbu ñu ñëw fekk tili bi yóbbu na benn liir bi ku nekk nag ne sa moroom yow sa liir la yóbbu kii naan sa liir la kii ne ko déet léegi ah bu defaraa amee ngeen nekk way ngëm yàlla ab yonent bu yàlla nekk fi wala wala koo xamante ne alayhi salaatu salaam wala koo xam ne ndonoom la moo ko fi toogal nooy def ah mais da ngay dem ci moom mu àtte leen pas chez lay laykaar banu laykaar ah, ah non non non <laughs> loolu yu fi caaxaan la ah. borom bi digaluñu loolu te loolu euh, lañu digal ci alquran bi tabaaraka wa dane euh, fa in fi shay'in farudduuhu ila allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun ta'wila ca suuratul nisaa